kon buñ paree ci loolu kon ñu dugg ci xadis bu njëkk bi mooy xadis numéro six cent quatre-vingt-un six cent quatre-vingt-un kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala an ibni umara radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam marra ala rajulin min al-ansari wa huwa ya'idu axaahu fil hayaa faqaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam da'hu fa inna al-hayaa min al-iimaan muttafaqun alayhi kon al-imaam al-haafiz an-nawawi rahimahullah mu indi kon ci buntu bii di 84 baabul xayaa'i wa fadlihi ala taxalluqi bihi noonu di xadis bu njëkk bi mu ne uh, muy 681 juróom ak juróom ñett fukk benn mu ne waa mu ne an ibni umara mu ngi tàmbalee xadis bu njëkk ci kitaabul adab baabul xayaa'i wa fadlihi wal hassi ala taxalluqi bihi mu ne an ibni umara mu ngi jële ci doomi umar ji di abdallah ibni umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam marra dafa romb yonent bi saa saam dafa romb ala rajulin ci benn waay min al ansaari te bokk ci waa al ansaar waaw muy ñi dëkkoon Medina saxaaba yooyee nga xam ne ñoo jàppale allah wa rasulah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fekk waajoojee ya'idu axaahu mu ngay euh, bon mbokkam ma quoi mu ngi koy ŋaññ parce que la de du da doon waar parce waar ci lu baax la <laughs> waaw <laughs> waaw mooy euh, da doon xaw da ko doon kii quoi moo tax ci beneen riwaay bi dane wa huwa yu'aatabu fil hayaa marra ala rajulin wa huwa yu'aatabu fil hayaa dafa romb benn waay fekk ñu ngi koy di ko xaw a kii quoi yow yow nag sa kersa gi sa sa non sa kersa gi dafa ëpp koo loolu la ko waa doon wax non yow donc sa kersa gi non c'est trop ak yu mel noonu xam nga loolu du waar non parce que lu tax du waar mooy ya'idu bi tekki beneen bi moo koy leeral beneen riwaaya bi yu'aatabu fekk waaja mooy kañ koy def moom ñu koy ŋaññi. wala wax bon ñu koy réprimander bu àggul ci ŋàññi di ko xaw a koy yow non saa yi nag yow gaw gaw sa kersa gi du ëpp quoi voilà fi <laughs> xayaay ci wàllu ci kersaam jëm am moom la fii ya'idu voilà ay yow yow to so yow yow sa kii bi dafa ëpp quoi di ko mettre en garde loolu la mais nekkul di ko waat non fa qaala rasulullah yonent bay saa saam da leen romb fekk kenn ki di wax keneen ki naan ko su kii loolu loolu mu ne ko yonent bay saa saam ne ko daahu ne waa ji ko koy ki koy ki ko koy réprimandé di ko wax ne kii dafa ëpp mu a ko bàyyi ko eh bàyyi ko fa innal hayaa bàyyi ko ñu ni ci ni mu mel fa innal hayaa ndax kersa minal iimaani ci ngëm yàlla la allah waaw <laughs> waaw mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imam al hafiz an-Nawawi al Bukhari ak al imaamu Muslim wa Abul Husayn rahmatullah alayhima daal dinañu koy solo léegi laaj bu njëkk mooy moom dong ko solo ñu ne ko déedéet jiitu woon na leen ci al imaamu Malik ci Muwatta imaamu daaril hijra indi woon na ko ci kitaabu al jaami' baabu maa jaa'a fil hayaa naka noonu al imaamu Ahmad ibn Muhammad jiitu woon na leen ci rahmatullahi ala aljamii waaye noo ko noonu alimamu Abu Dawud daal dina koy solo ak alimamu at-Tirmidhi alimamu an-Nasa'i ak alimamu Ibn Maaja muy ashabu sunan al arbaa kon di gis rawahu aljamaa <laughs> waaw kon alimamu al-Bukhari rahimahullah nag da ko indi ci bërëb yu bari fi mu ko njëkkande mooy kitaabul iman baabul hayaa al iman waaw foofu la ci ko njëkk après euh, mu indi ko moom ba léegi ci kitaabul adab baabul xayaa i moom al imaam al buxaari ñaari bërëb yooyu la ko ndi imaam muslim moom mu ngi ko ni ci kitaabul imaan baabul bayaanu adadi shu'abil i eh, shu'abil imaan <laughs> léegi euh, buñ jëlee bi ñu njëkk a wax sànq mooy bunt bi nga xam ne kitaabul imaan baabul xayaa min al imaan hmm? kon nag <laughs> Euh, kon euh, léegi mu ne xoolal mu ne haddathana Abdullah ibn Yusuf muy at-Tinnisi al-Qula'i Abu Muhammad ad-Dimashqi al-Misri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne axbarana Malik ki ñu xabaare mooy Malik ibn Anas wax nañ la moom moo ko indi ci Muwatta ci moom la yoonam la jaar nii muy Malik ibn Anas ibn Abi euh, Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir Eh, Abu Abdillah al-Himyariyu al-Asbahiyu al-Madaniyu imaamu daaril hijrati ngiru Maliki mooy sëriñu ngiru Maliki yi turam lañ naan Maliki yi voilà. Ibn Shihaab mu jël ko ci sëriñam di Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn abdillah ibn Shihab rahimahullahu taala Abu Bakr rahimahullah az-Zuhri ginoon a siiwe az-Zuhri dañ naa ibn Shihab di wax al-imam az-Zuhri an Salim ibn abdillah mu jël ko ci Salim ibn abdillah ibn Umar ibn al-Khattab al-Adawi al-Qurashi rahimahullahu taala al-Madani radi rahmatullah alayhi doom ni ani an abihi mu jël ko ci baayam di Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhuma Abu Abdirrahman anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam marra ala rajulin min al-ansar wa huwa ya'idu akhahu fi al-haya fa qala Rasulullah sallallahu sallallahu alayhi wa sallam da'hu fa inna al-hayaa min al-iman kanta al-imam Muslim Abul Husayn rahimahullahu ta'ala wax nañ la moom mu ngi kondi moom itam ci kitaabul iman baabu nag bu surah yeekol imamul Bukhari moo defu baabu boppam kii kitaab ak baab kii nag imaamu Muslim moom kitaab kese la def baabu bayaani adadi shu'abil iman mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Amr an-Naaqid wa Zuhayr ibn Harb ci ñetti sëriñam la ko jëlee mu ne haddathana nettal nañu Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdallah ibn Muhammad Abu Bakr mawlahum al-Kufi al-Wasiti al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti al-asl rahimahullahu ta'ala wa Amr an-Naqid di Amr ibn Muhammad ibn Bukayr ibn Sabur ibn Uthman al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala wa Zuhayr ibn Harb Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi Abu Khaythama an-Nasa'i rahmatullahi alayhi qaalu ñoom ñetti ñi ñëpp man imaam Muslim ñoo ma nettali hadiis bi ci ñoom ñoo ñu ko nettali. ñu ne haddathana Sufyan ibn Uyayna ñu ne ku ñu nettali mooy Sufyan ibn Uyayna ah, mooy Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali mawlahum Abu Muhammad al-Kufi ah, al-asl waaye Makka la ne woon rahmatullahi alayhi an az-Zuhri moom lañ gi sànq mooy. ci imaamu Malik moom ci imaam Malik mu jëlee ko ci Zuhri kii xaritam di di Sufyaan jëlee ko Ibnu Uyayna jëlee ko tamit ci même sëriñ bi az-Zuhri moom lañ gis an Saalim moom lañ gis an abi mu jëlee ko ci baayam mu Ibnu Umar radiyallahu anhumaa sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam rajulan ya'izu axaahu fil hayaa faqaala al-hayaa'u minal iimaan kon mu ngi nii <laughs> kon lii la waaw. léegi kon euh, ginnaaw bi ñu gisee njàngat euh, kii bu njëkk bi euh, mooy muy taxriij bi gis nañ kon ni nga xam ne noonu la ko al imaamaani en tout cas imaamul Buxaari ñaari bërëb la mais benn bi noonu la léegi nañ ñëw ci beneen bi nga xam ne moom lañ doon wax mooy leeral ya'idu voilà foofu al mooy bi mu indi kitaabul adab baabul hayaa xoolal imaamul Buxaari rahimahullahu ta'ala mu ngi ko ñu ne haddasanaa Ahmad ibn Yunus muy shaykhul islam <laughs> Ahmad ibn Yunus ibn abdillah ibn yunus maam di lañ koy dàkkantele ne ahmad ibn abdillah ibn yunus at-tamimi al-yarbu'i abu abdillah al-kufi moom mooy shaykhul islam selon imamu ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhima qala mun haddathana abdul aziz ibn abi salama mu jëla ko ci abdul aziz ibn abi salama ibn abi salama maymun abu abdillah ah, ñi ne abul asbaghi al-madani al Baghdaadi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana ibnu Shihaab moom lañ gisaang moo ibnu Shihaab moom lañ moo az-Zuhri an Saalim an Abdillahi radiyallahu ta'ala ibn Umar radiyallahu anhuma marra an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala rajulin wa huwa yu'aatabu fil hayaa yaqulu innaka latastahyi hattaa ka'annahu yaqulu qad adarraka bika fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam da'hu fa inna al-hayaa min al-iimaan <laughs> gis nga nda <laughs> n yenent bi alei salaam moom umar radiyallahu anhu dafa romb benn waay wowwa yu'atabu waajaan koy bon euh, waas quoi <laughs> mbokkam mi mu koy waas fil xayaa ndax kersaam gu bari bi oh, soo yow dangay waru quoi ni mooy lan yaqulu waa jaa ngi ko naan innaka tastahyi non yow non yow wax yow da nga bëri loolu da nga bëri quelque quoi hatta ka annahu mu ngi mel ni sax sax loolu da lay yóbbu mu ne mel ni yaqulu mu nga xam adar rabbika mais loolu indi la ay lor quoi sa kër sa bu bari gi tax na voilà da lay indi ay lor quoi. Ah. fa qaala rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ne ko eh, da'hu bàyyi ko fa inna al-hayaa min al-iimaan <laughs> bàyyi ko <laughs> ndax li nga xamante ne nii. mooy kersa ci ngëm yàlla la bokk waaw kon gis nga léegi nag lëkkaaleem ak bunt bi mooy leer na kon baabu alxayaa wa fadli wal xassi ala taxalluq bi buntu kersa ak gëneelam fekk koo xam ne dañ koy yedd waaw mooy yedd di ko yedd yoo a taxu di ko yedd ci kersaam bi mu ne ko bàyyi ko mooy bàyyi ko ni mu mel yonent bi salaam laa yuqirru personne du saxal kenn lu dul ci yéen nit ki na mu mel kee di ko ci yedd mu ne bàyyi ko ni mu mel ndax kat alxayaa minal iman leeral lan moo tax nga war ko cee bàyyi muy lu am solo boo ñëwee fekk nit wala leen nga wax leen ko leeral leen tamit baax na nga leeral leen lu tax waaw daawu bàyyi ko xam nga ma daawu rek de waaye dina ko bàyyi gaa waaye ba léegi xamul lu tax mais mu ne ko fa innal hayaa min al iman ndax da e, e, e, kersa ci ngëm yàlla la bokk gisoon nañ ci hadith sayna Abu Hurayra bi nga xam ne dina ko indiwaat fii al imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna shu'ba fa afdaluha qawlu la ilaha illa allah wa adnaha imatatu al adha 'an at-tariq wal haya shu'batun min al iman allah te ngëm ita kersa branche la pàcc la ah ci ngëm yàlla kon alxayaa ngëneelu kersa kon ci ngëm yàlla la bokk waaw ngëm yàlla gi nga xam ne moom la ñu ut ci lañu borom bi eh, ne eh, eh, nañ ci nekk wala tamuutunna illaa wa antum muslimun wommatu googu daa dugalaale al imaanu ndax kenn du wommatu dëgg dëgg dëgg lu dul nga am al imaan kersa nag branche la tacc la car ci ngëm yàlla loolu doyul la nga xam ne garab gu mànd googee di gëm yàlla branche loo xam ne branche la ci moom ci moom la banqaasoo loolu moos ka nga xam ne yàlla def na nga mel ko loolu euh, day doyul gëneel wallahi doy na gëneel kon wal fadl wa wal hadd ala taxalluq bihi nag ban lëkkaale la am fii ci xadis fii ñu ne mooy euh, euh, euh, ñaaxaate ñu koy jikkoo mooy yeneen may saasaam kii ko mel waa ji ñëw di ko yedd dana ko bàyyi ko ci noonu waaw mooy bàyyi ko ni mu mel mooy kii moom am na ko kon yow mii moom mel ni moom mel ni loolu la koy waxaale ak yéen ñiy dégg <laughs> allahu akbar oh kon mu ngi noonu waaw ndax mooy li al imaam al Junayd radiyallahu taala anhu imaamu Nawawi tudd ko ne war a way ne mooy ci ar-Risalatu al-Qushayriya comme ni mu ko waxee ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj an Abi al-Qasim al-Junayd radiyallahu anhu bim naan qaala al-hayaa'u ru'yatu al-aalaa'i ay an-ni'am wa ru'yatu at-taqsiir fa yatawalladu baynahumaa haalatun tusammaa hayaa'an waaw mooy da gis xéewalu yàlla yi benn côté yim yow jàm bi ni mu màgge te manoo koo takk wa in waaw wallahi xéewalu yàlla yi boo ko doon takk doo ko peeg doo ko man ba koy peeg voilà nga xool loolu xool beneen côté bi yow yàlla moom ne man dama laa bind ngir nga jaamu ba yow quel est résultat lan nga def ci jaamu googu ngi gis ne vraiment je n'ai rien man même bu doon sama nokk yépp sama tiers yépp ci jaamu yàlla laay nekk na mu mate defoo ma ko ndax wa ma qadarullah haqqa qadri nattuñu yàlla dëgg dëgg fañ ko war a nag waaw bu ko defee nag loolu nga am mu mu jur ci yow ak kersa goo xam ne moom ngay am sa digganteeg sa boroom ndax kersa avec kersa loolu la kersa du da man ci nit ñi rek la am kersa déedéet kersa gi ngay am ak sa moo laa doon ne relation yi ñaar la bi ñuy gis ci euh, mbëmbëstalu kitaabul adab bi sa digganteeg sa borom ak li nga xamante ne bul fàtte adabu zahirin ak adabu batinin waaw adabu ma al wa adabu batinin ma rabbil wara waaw waaw wa yatba'u zahiru az-zahira maa qad waaw waaw kon euh, mooy mbir mi dafa am ñaar tegginu biir yooyu boo war ëpp doole te boobu boo ko boo tax moom lañ doon wax ci euh, misaalum euh, ñaari Richard borom alal yi nga xam ne dañoo dem jëndi voiture de collection même modèle kii di toppatoo moteur bi kii di toppatoo biti bi waaw yow boo toppatoo biir bi mooy sa digganteeg sa borom kersa googu nga xam ne moom laa imaam al-Junayd radiyallahu anhu di wax bu jubtu jubloo ci yow en fait da ngay amati kersa yàlla nekk ci loo xam ne mooy yàlla la tudd waaw waaye da ngay am kersa yàlla bëggoon laa gis fenn te du la ko gis da am kersa lool waaw moo tax kooku. képp ku yara sa doom noonu fexe loolu même bu ko jikkoowul woon mu jikkoo ko sawaay man ngaa dee man waa dit te nga maa bàyyi mu dund ah non expression la pour dox la sa doom jooju bokkul ak doom yi nga xam ne bu ñu génnee kër gi sa fit wi ne tëb ndax minute bu ne man nañ laa woo ay bu dee en ah, tugal allo bonjour madame bonjour monsieur bon vous êtes les parents de les oui il est retenu la au commissariat parce que nangam si vous pouvez venir c'est au commissariat de secteur euh, on est ici à euh, vous connaissez euh, une quartier de nangam nangam waaw jox la vous venez voilà s'il vous plaît voilà il est retenu ici on va vous expliquer plus on va vous dire plus euh, euh si vous venez euh, merci à tout de vous venez hein ah, oh, oh, euh, euh, à, tout de suite voilà yow yaa ngi tiit ah fay ah ah waaw moo ko ci wala wax nga dëgg de waaw mooy sa fit wi ne tëb parce que sa doom ji man ngaa jekki rek police yi woo la amuñu la woo waaw waaw ah, kooku bu dee fii ci France waaw diw waaw yow yaay baayu diw wala yaay yaayu diw waaw moom nag dañ koo jàpp fii ci police bi ci commissaire bi ci commissariat bi léegi nag li ñu bëggoon euh, boo ñëwee dinañ expliquer voilà adresse bi lii la foog naa du xam nga ko ci ci quartier bi nga dëkk voilà mooy commissariat du quartier fii rek waaw ñëwal boo ñëwee euh, dinañ la gën a wax euh, lan la def ba tax ñu téye ko ak tamit ñuy kii yow sa xel wi tiit oto bu ñu toj ci biti yaa ngi yow ah ñu ne sa doom la yow parce xam nga ne dafoo li li war ci moom waaw manquement yu bari daam ci moom ba moo tax sa fitu du dal fu mu dem balaa dem nga koy sermoné ah boo demee nag nangam ak nangam loolu waxuñ la baaxul de ndax nit fa zakkir inna fati dhikra fàttali na fàttalee jariñ saa su ne mais li tax yenn yi ba boo sañoon sax da ànd ak moom <laughs> mooy sawaay kii xam nga ko quoi loolu nag tekkiwul ne képp ku doomam mel noonu yaru ko de ah non man na yar def lépp waaye hidaayatu tawfiq day ñëwaat <laughs> gide gi nga xam <laughs> mooy dëppaale boog moom yàllaa ko yor gii tax lu baax li ngay wax nit ki mu jàpp ko dikkoo ko nangu koo doxe loolu ci yàllaa waaw loolu yàllaa ko moom de waaw kantaan ak guidance bi nga xam ne mooy wax ko lu baax orienté ko loolu mën na ko mais est-ce dina ko nangu dina ko defal déet moo tax parents yu bari xàmmee wu ñooy pourtant j'ai tout dit tout le ko ko mais après yow yow li nga xamul da ngaa foog ne daal di diine ne fee lii bi ne fii benn la da war a xam ne loolu ci loxoy yàlla la ne yow nag bu mu tax nag nanguwul nga ne man banaa. nga ne man banaa déedéet yow li la war a nekk rek quant à résultat fàttaliku lañ doon wax ne amul kenn ku yàlla bind tegal la obligation de résultat déedéet ne wooteel mais eh gis nga boo fi wootee gaa yi gëmuñ ma yow la yàlla du wax loolu déedéet <laughs> moo tax yonent bay saa saa bam ne uridat alayya al umam gisoon nañ ko ci xadiisu Seydina Ibn Abbas bi nga xam ne ci la doon nettali xadiis euh, numéro soixante-quatorze voilà numéro 74 lañ ko gisa woon bi nga xam ne ca la doon nettali naan euh, dañ maa yonent way sa sam ne dañ maa gaaral xeet yi après ma gis ab mbooloo mu rëy ba ma naan ñii de xanaa ñee mooy ci baabun fil yaqini wat tawakkul euh, muy chapitre 7 ma naan xanaa samay mbokk mooy kii ba mu wax ne euh, après ñu ma noonoo kooku mooy sawaadun azim bam naan dañ maa gaaral ma gis yonent yi voilà yonent boo xam ne wan bi yow maahu rajul war rajulaan waaw <laughs> yonent boo xam ne dafa dekki moom ñañ ko yónni woon ñaari góor genn ak ñaar a ko topp wan yàlla yi sa maahu ahad yonent boo xam ne moom moom xeetam kenn ko gëmul moom képp ñëw waaw kooku moo gën képp taxawoon nañ ci képp ku dul moo la gën plus leen multiplier leen par leen gën te pourtant moom ñëw na woote ba ba génn àddina kenn topp ko ba buy dekki moom kesey dekki waaw mooy xeetam moom xeet bi ko nangul kenn kese la mooy moom kenn amu ci kenn nangul ko waaw kon parent bi parent yi dañu war a xam lool moo tax léeg-léeg baax nañ di conseiller te boo leen di conseiller en tant que jullit mënoo leen conseiller en dehors de alquran ak sunna xamal leen ne eh, da am na yoo xam dañuy stressé wu seen affaire doom yi mais da bi comme pas possible bu nee collège lycée école bii gàndum stress message bu ñu jot dañuy tiit te pourtant lu ne il faut des efforts lu ne mais booy di tiit yi rek léegi nag loolu jur ci ñoom benn tension boo xamante ne nii mën na leen a ay feebar yoo xam ne xam ne alors que pourtant baaxoon nañ leen wan leen xamal ne bon am na benn affaire mooy dëgg la nekkal ci li nga nekk di ko orienter mais dafa am loo xam ne manoo ko de waaw est-ce que dina la déggalam du la déggal yow yaa ngi def li nga war a def waaw ñenn ñi moom bu dee wolof yi jàpp nañ ne bu ñu ñenn ñi moom bàcc la ñuy njëkkee alors que loolu waruloo noonu demee noonu waaw yow yaa dërkiisal xale bi ñoom jàpp nañ ne mbir yi kese la waaw yar yar moom c'est des dóor kii yooyu c'est humiliant waaw kenn du def noonu waaw après euh, góoj bu mel noonu après nga bëgg mu nangu mbir yi non. waxtaanal nit la day comprendre bi kii ngay waxtaan ak moom di ko raisonner amal ko nag ñoo xoolal lii en plus bon est-ce que na nga foog ne tout le temps yow la ñuy convoquer sa parent wala yow yaay def lii wala ñëpp nekk correct yow lay yu mel noonu léegi nag loolu xam ne c'est pas euh, ay deux plus deux égale quatre bi mën ngaa wax yooyu sax commencé noonu di def ñoo xam ne parents yi noonu kese la ñuy def ñoom duñ dóorul nii mais booy bi mel ne mais nga xam ne loolu du affaire du seen loxo du seen ressort que mu nangu ko mun bañ koo nangu comme li nga xam ne bi yonent sallallahu alayhi wasallam bu ko yàlla yónnee la muy wax loolu benn affaire la waaye est ce yi dinañ ko nangu loolu beneen affaire la te mbiru yàlla wax voilà waaw taxa euh, taal bu tëw wàll yëpp lañ koy xam de fexeel di xam bu noon kii rek loo yaakaar ne lii mën na la fee dimbali te mu dëppoog li nga xam ne mooy alquran ak sunna defal waaw defal waaye nag ah résultat moom loolu ci loxo yàlla la ne te euh, ñuy bañ di fàtte loo xam ne moo waroon a jiitu yëpp mooy ñaan borom bi azza wa jalla euh, mu euh, nekk koo xam ne da lay yëwanal gone yi waaw allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waaw waj'alna lil muttaqina imama la ibadur rahman ya di ñaan borom bi sañu waaw di ñaan ah suñu borom borom bi yàlla na nga ñu may ci suñu soxna yi waaye may ñu ci suñu njaboot yi loo xam ne day seral suñu bët waaw du ñu génn fenn ñuy tiit du ñu dem voyage fenn ñuy tiit waaw fu ñu dem suñu xel dal ñu nekk ak ñun ñu leen di gis ak gisuñu leen ñooyam ndax xamal nañ leen yàlla xamaluñ leen suñu bopp waaw waaw xamal ko la yonent way sa saam xamaloon mawlaana ibn Abbaas te gisoon ko ihfazillah yahfaz ihfazillah tajidhu tijaahak fa idaa sa'alta fas'alillah wa idaa ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata lay tara ba mu jeexe xadis boobu nga xam ne gisoon nañ ko waaw boo ko xamalee principe yooyu ragalal yàlla waaw boo ko ragalee del wattu yàlla ci digale mi bu la ci kenn man loo ci man defal del wattu yàlla di sori terrain yi bu la ci kenn gis ay sa copain yi ñu ngi def bu mu tax nga def déedéet yow da nga am principe da nga am busol te sa busol mooy alquran mooy as-sunna waaw si jëmuwaay xam nga ko fi nga war a jaar leer na tracé lañ la yoon wi bu ko fi bàyyi wala tattabi'u subul as-subul bul ko fi bàyyi di topp sew nde yeeg ramification yi nga xamante ne seytaane fa toog di xaar ku ñëw mu fëkk la waaw lu mu neex nekk ànd ak bakkan fexeel nga noot sa bakkan si loole bu leen bu ko topp waaw boo ko defee de boo newee ci difficulté tajidhu amaamak di nga fekk yàlla dina la jàppale sa bag bi ngay def sa yi ngay kii borom bi du la seetaan waaw dina la jàppale bu dee moo gën yow nga am dina la jàppale mu gën a kii bu gisee ni nga am léegi gënul dina la ko xaaree beneen yoon ndax moom mooy dogal après tout waaw waaw te booy laaj laajal yàlla booy sàkku ndimbal sàkkul ndimbal ci yàlla te nga xam ne nit ñépp bu ñu dajoo woon njariñ du tax bu dee ut njariñ am ay avantage tax nga bëgg may yàlla xamal ne de jinne nit malaaka ñoom ñépp abdullah bu ñu dajaloo woon ngir defal la njariñ lu yàlla àndul manu ne benn fifteen doo ko jot lu dul ne yàlla daa dogaloon ne dañ ci jot bu ñu la bëggoon a lor ñoom ñépp malaaka jinne nit ñoom ñépp ñu mànkoo ne dañ lay lor dañ lay alak bi ñu la mën a lor lu dul loo xam ne fekkoon na yàlla dogaloon ko ci sa kaw ne lii moo lay dal waaw yëgal ni xalima yiñ doon bind dogal ya wow nañu no no no yëkkati nañ leen te këyit yañ doon bind li war a am ak ba àddina bi tukki wow nañu jeex na kenn du ci inscrire dara kon li may dal dal bind nañ koo pare qul lan yusiibanaa illaa maa kataba Allahu lanaa waaw huwa mawlaanaa waaw waxaleen ne waxal ne dara duñu dal ci lu metti waaye ci lu neexit duñ ko am lu dul loo xam ne yàlla duñu ko bindaloon ne lii moo ñuy dal ci lu metti wala lu neex lii la ñuy jote jeex na waaw loolu boo ko yaree nit mais mon <laughs> moo tax ma ne la man ngaa di <laughs> expression kersa googu al imaam al Junayd di wax radiyallahu anhu ko noonu mooy lu am solo mooy day tax moo lay bëjj jëmale ci yu neex yàlla yi ndax foofu la la yàlla bëggee gis am nga kersa du la fa gis koor jot ramadan amoo benn kersa amoo benn ngànt di nga am kersa moos même bu dee yow rek dëkk fii nga dëkk ci Norvège jóge sa Dakar nataal jee wala bawol ñëw fi di ay pour des études yow kese gisoo fi kenn waaw ñu utal la bourse nga am foo nekk waaw doona kii xaw ma fi kenn sama frigo bopp la sama parent bi lu ma soxla la may jox am naa bourse bu baax damay jënd di lekk sama yoon a ci nawul lekk ka naan sama néeg ku ma fiy fëgg di ma wax déedéet kersa gi ngay am sa diggante sa borom mooy dalaa bëgg gis nga bokk ci ñuy woor kon nag di nga bokk ci ñuy woor waaw bu julli jotee nga bokk war kan war kay ma ar-raki'in nga waxoon sayyidatu Maryam alayhi salatu wassalam nga xam ne itam lool la la wax waaw na nga fexe waxtu wi bala moo génn moom xaw ma ci mboolooy nga koy defe waaye wala manoo ko nga defe ko sa bopp wala yooyu na nga fekk yow ñaru ko jamono joojee ba tisbaar jotee ba ni muy tàmbalee ba waxtu woon muy gudd gudd ba jeex yow na la fekk fekkoon na la buy génn di tisbaar boobu di lem malaaka bi lem waxtu woowee na fekk yow bu inscriroon nañ la que bokkoon nga ci ñu rukoowoon voilà loolu moom loolu la ngëm kersa loolu lay yóbbu mbir yi waaw te day dog waa ji ci lépp loo xam ne mooy yàlla la saa bu naree mooy yàlla rek kersa gi day yëngu ci moom waaw waaw moo tax an taabudallah ka annaka taraah di dikkat jaamu yàlla mel ni yaa ngi koy gis wa in lam takun fa in lam takun taraah fa innahu yaraak boo ko gisul xamal ne moom mu ngi lay gis di nga am kersa nag même boo koy yi nga koy defal di nga am kersa bi ci ngis ko jaamu yàlla yi ah ya naka laay yàlla mi ma defal xéewal yi yëpp defal ma neex ma yi ni ma defal nga xam ne mënuma koo takk lim ba koy takk ne ma jullil ma ma koy jullil au ma taxaw jullil ko moom may jullil dàmba di ko rafetal ngir Samba ak Demba ak Nogoy ak Astu ak Aïcha est loolu jaadu na nga am kersa goo xam ne moo lay delloowaat waaw nga julli correctement bañ cee xool ndax diwa ngi fekk diw neewu fi nga koy neexal ngir ay jaam fàtte sa borom waaw kon nag mu ngi noonu kon loolu lu ama am am am solo la waaw lu ama am solo la waaw. nga xam ne nit ki bu boobaa kersa googu parce que boroomam lay lay lay fuglu baabul muraqaba gisoon nañu ko te loolu mooy al ilmu dugg na ak gëm yàlla daa bu ko gëmul woon bi ci bàyyi xel bu ko defee mu am solo loolu di dëgg-dëgg ah, minal iman nekk ngëm yàlla mooy ci branche la ci ngëm yàlla an al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala waaw léegi mu daal indi beneen xadiis boo xamante ne moom la ci teg <laughs> ma xool bon xadiis bii dañ ci jàng ne boo rombee ay nit wala nga gis ay nit yoo xam ne eh, yow boroom xam-xam bi wala fekk yàlla may la dara ñuy waxtaan fekk li ñuy waxtaan gis nga ci kenn ki day juum te mu ngi pousser keneen ki ci njuumte yow waroo toog naan non seen affaire la dem nag fenn di ko nett waaye man dégg naa leen waa ji ko digal waaye da wëra bàyyi ko foofu bu ko déggee ba def li mu wax tey mu am problème déedéet <laughs> déedéet waroo def loolu yow da war a ñëw ah wax moom wax ak ñoom ah mais eh, ndax moom li mu nekk baax naa ndax lii ak lii waaw alquran lii yonent way saa sam d'ailleurs mas na romb benn waay boo xamante ne nii comme nii nga doon def la doon def mu wax ko ne ko bàyyi ko kon nag ñun manul lu ne bàyyi ko ndax moom kerse gi nga naan ko gi nga koy yedde euh, lii la ah, dafa nekk ci li nga xamante ne nii ci ngëm yàlla la bokk voilà kon nag loolu dafa am solo moo tax jullit amul euh, ay affaire euh, sama yoon new ci ku nekk magam boppam la loolu waxi saytaane la loolu waxu seytaane dëgg la waaw loolu waxu seytaane dëgg la parce yaa ngi sa mbokk jullit di nekk ci loo xam ne warul te mooy bokk ak yi waroon doon wax ci euh, euh, euh, fàttali ko sànq bi ñëw bi bunt bi kii njiit boo xam ne ragal nga wala koo xam ne ragal nga ne boo ko waxee mu indi conséquence yu gën a garaaw li nga koy tere loolu yow fekku la ci sauf que ñun dañoo tàmm lu yiis rek. mooy mën naa ko wax dëgg mën naa kii mais damaa jàpp ne non non non c'est leur affaire ils sont mûrs et vaccinés ils sont grands c'est leur affaire non non loolu du diine waaw diine ak diinu nasiha waaw diine laayante biir la bon conseil la waaw te nag comme que yonent way sa sam waxoon na euh, kenn du dëgg-dëgg lu dul nga bëggal sa mbokk li nga bëggal sa bopp man bëgguma woon quand man de bu ma newoon ci palaasam am ku may dugal ci gudda te xaw ma ma topp ko ba dugg ci gudda yow nga romboon ma ba ma koy digal waxoo ma wallahi bu ma duggee ca gudda ga après ba ma ca génnee ak coono ya ma ca am ma yëg ne yow gisoon nga ma ba ma koy wax te xamoon nga ne la may dugal baaxul après dinaa am beneen bët bu ma la xoole kon nag bu ma nee sa place man bëggoon naa ñu kon bu ma du la gis ci même condition man dem naan sama yoon na wuti yàlla tamit ngay wax ci diine ba pare bëgg ne man sama yoon naw ci voilà kon loolu dafa am solo moo tax yeneen may saa sam da leen robb neewul seen waxtaanu bopp la sama yoon naw ci voilà sama yoon naw ci voilà loolu seen affaire la voilà <laughs> léegi kon hadith bi ci dagal imaamul xaafizu Nawawi